turam moo doon Yamin ibn Umayr ibn Kaab ñu ginoon ko xam ci Abu Kaab an-Nadari ndax dafa bokkoon ci waa ko jug Banu Nadir moo tax ñu naan ko an-Nadari imaam al-Hafiz ibn Umar Abu Umar ibn abdul bar al andalusi nee na dafa bokkoon kaana min kibaari saxaaba mu ne moom mii dafa bokkoon ci saxaaba yu mag yi moom yaamiin ibn umayr bokkoon ci yahuudi bani nadiir yi wax keroog bi ñuy génne waa banu nadiir di leen exiler moomu kenn yaamin bi mooy ki nga xam ne moo ci tuub ak beneen mbokkam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa axraza lahu maala daal koy ñoŋalal li nga xam ne mooy alalam waa banu nadir ñu exilé leen ñeen ñi ni dem ilaa xaybar ñeneen ñi ilaa sham moom mu des dugg ci lislaam moom yaamin ibn umayr ibn kaab di abu kaab bin nadari imaam ibn isxaaq nee na xaddatani baadu ali yaamin mu ne kenn ci waa kër yaamin bii daf ma nettali mooy ay sëtam kën yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da wax ne ko xanaa gisuloo xanaa gisuloo li nga xamante ne moom la ma sama lool la ma sa doomi sa doomi baay téex bi noonu la ma sa doomi baay téex bi ne Amr ibn Jahhaash mi ko naroon a rey xanaa gisuloo li nga xamante ne loolu la ma naral wa ma hamma bi min qatli ak li ma xam ne loolu la naroon ngir rey ma man alayhi salaatu wassalaam nee na moom ni mu def yaamin dafa mu daldi fay benn waay daldi koy jox alal ngir mu reyal ko doomu bàyyi xam boobu ni Amr ibn Jaxaash ndax rey gim naroon a rey aleyhi salaatu wassalaam moom Yamin bi ibn Umayr ibn Ka'b an-Nadari radiyallahu anhu keroog ci qissatu euh, euh, euh, xare xare xare bële xare xare Tabuk imaam Ibn Isxaaq ne raxmatullaahi aleyhi mu ne keroog kon ci gazwatu Tabuk mu ne jote na ma këne yaamin dafa romb aba layla di abdurrahman di doomi kamb ak abdallah ibn mughaffal mu romb leen ñuy jooy mu laaj leen ana ngeen di jooy ñu ne ndax amuñu yonent bi aleyhi salaatu amul arme yu ñu jox ngir ñu waajal ak wàccaay ngir ñu waajal mën a dem bokk ci xare bii mu jëm di ghazwatu Tabuk ndax loolu incha allah buñ ci àggee mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam du ñépp la mënoon a jox lu ñu demee te foofu dafa sori te jamonoy tàngoor la woon ay mettit te alal ji bariwul woon ñu bari dañuy ñëw yonent bi alei saatu salaam ne man laa ajiduma ahmilukum alay man awma man ma leen yebee ba ngeen mën a dem armée leen da ngeen mën a dem parti ci bi xeex bi mi nga xamante ne ci la leen romb moom Yaamin ibn Umayr ñoom ñaar ñuy jooy mu daal di leen utal benn gëléem ne leen jël leen gëléem gi bu ko defee ngeen dem xare ji ci yoonu yàlla kon kooku mooy Yamin ibn Umayr an-Nadari bokkoon ci waa Banu Nadir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa ma'waa